di yowmal taqal jamaani ay yowmal furqaan muy xare badar bu mag bi eh, gisoon nañu ñu ngi woon fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jublu ci boroomam subhaanahu wa taala daldi yokk ñaan yim ko doon ñaan gin ci insister ba ni nga xamante ne ni noonu la li nga làmbaayu kawam di wadde seydina as-siddiq radiallahu anhu daal di koy delloowaat tegalaat ku ko daldi koy laxasu na ko doy na ndax sa boroom dina la nangu li nga la ñaan li nga koy ñaan gisoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam ci la génne woon naan sa yuhzamul jamu wa yuwalluuna dubur bal saa'atu maw'iduhum was saa'atu adha wa amar ci la doon waxee aaya boobu nekk ci suuratul qamar nga xam ne mu ngi wàccoon ci Makka ba ñu nekkee Makka comme li as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha waxoon te ñu gisoon ko ci jataay bi weesu ko ne bi muy wàcc saar boobu bi muy wàcc gone la woon nekkoon biir Makkatal Mukarrama ala saakiniha aaya boobu sa yuhzamul jamu dinañu nërmeel dinañu gañe mbooloo mi wayu walluuna te waat naa ne dinañu wane ak ginnaaw yi dinañu wane doq yi dinañu daw eh gisoon nañ ne loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax nga xam ne loolu mu doon wax nekkoon loo xam ne da doon yokk confiance ci kaw confiance ci saxaabaan yi nga xam ne gis nañu yéeféer yi ni ñu toll ak ni ñu bare ak ñoom ni nga xamante ne noonu la seen ab lim néewe eh, keroog nag kon foofu lañu yemoon alayhi salaatu wassalaam kon gisoon nañ lu jëkk loolu ko ne sàppe woon na saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum eh, imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne moom alayhi salaatu wassalaam keroog bisu badrin ki mu joxoon drapeau bi mu yoroon drapeau jullit ñi moo doon Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ci xeex bi comme ni nga xam ne moo nekkoon sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam ci xare yi da doon jël drapeau daal di koy am ñoo xam ne mën na nekk benn drapeau mën na nekk drapo yu bari comme ci ghazwatul fath walla ci fatxu Makka nga xam ne dafa jox benn drapeau waa lamsaar daldi jox benn drapeau waa muhaajiruun radiyallahu anhum bii nag imaam ibn isxaaq nee nañu keroog Badr moom imaam ibn isxaaq mu ne wa dafa'a liwaa'a ila Mus'ab ibn ila Mus'ab ibn Umayr ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ibn Abdi Daar mu ne keroog moom aleyhi salaatu wassalaam drapeau wam bi bi nga xam ne moom la génne keroog ci xeex bi mu ngi ko jox ki nga xamante ne mooy Mus'ab sayyiduna Mus'ab ibn Umayr di Mus'ab di doomu ku ñuy wax Umayr Umayr di doomi Haashim Haashim di doomi Abdi Manaaf Abdi Manaaf di doomi Abdi Daar abdiddar moomu di doomi Qusay mi nga xam ne mooy maamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoo doon ñaari grande euh, néeg yi nga xam ne ñooy doomu Qusay yooyu di waa bani abdiddar ak ñi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam beneen partie bi fa la yonent bi aleyhi salaatu moom Seydina Mus'ab di Mus'abul Xayr gisoon nañu tarjamaam walillaahi alxamdu wal minna moo nekkoon ki nga xam ne mooy rayxaanatu shabaabi makka mooy ki nga xam ne moo ginoona bu doon ci waxi tey mooy euh, ki nga xam ne ci biir dëkk bi mooy laata muy tuub liñ naan playboy bu dëkk bi moo fi ëpp alal li muy sol kenn manu koo sol parfum yi muy xeeñcoo yi nga xam ne moom lay e, def di ko xeeñoo kenn manu koo am ku dul moom Mus'ab ibn Umayr radiyallahu taala anhu wa ardaa te nag grand place Makka yi kilifa yi sax dañ doon bëgg Mus'ab toog ak ñoom ndax moom ku mu toogal rek ku fa romb sax xam ne fii Mus'ab moo fi newoon ndax parfum yi nga xamante ne c'était unique moom moo ko doon am ndax fils la doom la joo xam ne baayam alalu neen la woon yaayam alalu neen la lu mu bëgg lañ ko doon defal waaye ba mu déggee woote lislaam woote yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ci la tege yooyu yépp ak taraf muy opulence googu mu newoon dund gu neex googu nga xam ni lépp lañ lay yoral amoo coono ci lenn amoo souci dara mu bàyyi loolu engagé wu ci loo xam ne leer na ko ne nag mooy bonjour les problèmes ndax ku faaru Quraysin yii waa Quraysh duñ la bàyyi ngan te gis nañu jot a dugg ci lislaam li leen dal waaye waaye loolu yépp li ko yóbboon mooy quwwatuhu al imaaniya di li nga xamante ni mooy e, force ngëm yàlla moom di seydina musab ibnu umayr ibn hashim musabul xayr radiallahu taala nekkoon jeune dix-sept ans kooku noonu gisoon nañ ne moom la moo nekkoon premier ambassadeur de l'islam Médine ba tey Médinatul Munawwara déppi boobu ba léegi ku fa jaamu yàlla xamal ne la nga jaamu day dellu ci euh, li nga xam ne mooy diiwaanu Mus'ab ibn Umayr te du la wàññil dara Mus'abul xayri radiyallahu taala anhu wa ardaa ndax mooy ki yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon mu baliser le terrain gisoon nañ ne moo convaincroon Siddiqul Ansaar Sa'd ibn Mu'aaz wa as-sayyidul aaxar Usayd ibn Hudayr wa man ma'ahum min qawmihim radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon kooku mooy Musaabul Xayr kon imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi nee na ci xeex bii xare bii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa dafa'a liwaa'a ilaa Mus'ab ibn Umayr ilaa Mus'ab ibn Umayr ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ibn Abdi Daar mu ne drapeau bi keroog kon mu ngi ko jox seydina mus'ab di doomi umayr ibn haashim ibn abdid ibn abdi manaaf ibn abdiddaar imaam ibn haash ibn hisham rahmatullah mu ne wa kaana abyad mu ne drapeau yonent bi alayhi keroog xare badar dafa weexoon est boobu drapeau rekk amoon mu ne imaam ibn isxaaq wa kaana amaama rasulillah sallallahu alayhi wa sallama raayatan sawdaawaan ixdaahuma ma'a ali ibn abi taalibin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah yuqaalu lahu al-uqaab wal-uxraa ma'a ba'd al-ansaar mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na yeneen ñaari drapeau yu ndaw yoo xam ne moom keroog joxe na ko alayhi salaatu wassalaam ñaari drapeau yoo xam ne nag yu ñuul la bokkul ak bu mag bi mu jox bi nga xam ne mooy la jox Seydina Mus'ab ibn Umayr waaye am na yeneen ñaari drapeau yoo xam ne yu ñuul la benn bi nee na mu ko jox asadullahi al-ghaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne drapeau boobu lañ doon al-uqaab wala al-uqaab loolu lañ ko doon woowe mu ne wal uxra beneen drapeau bi ma ba'dil ansaar moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi ko joxoon kenn ci lansaar kon boo dajalee yépp muy ñaata drapeau bu seydinaa Mus'ab seydinaa Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ak beneen drapeau bi nga xam ne moom la jox ki nga xam ne mooy kenn ci lansaar yi radiyallahu anhum wa ardaahum loolu moo doon côté jullit ñi kon noonu lañ séddalee drapeau yi waa côté yéeféer yi ñoom nu mu fa demee woon ñoom it est doon am ay drapeau lool dangay gis ni lu ñu tàmmoon la di def ñun nag bu ku ko def di ci roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow sunna ngay topp imaam ibn Saad rahmatullahi aleyhi di ñu nettali kantaa yéeféer yi ñoom mu ne wa kaana ma'ahum thalathatu alwiya liwaa'un ma'a abi Uzayr ibn Umayr wa liwaa'un ma'a an-Nadr ibn al-Haarith wa liwaa'un ma'a Talha ibn abi ibn abi Talha wa kulluhum min abdi daar mu ne moom Seydina imaam Ibn Sa'd Muhammad ibn Sa'd rahmatullahi alayhi mu ne kantaa yéeféru Quraysh yi keroog ñoom Abu Jahl ñoom it ñetti drapeau lañu yoroon liwaa'un ma'a Abi Uzayr ibn Umayr nee na benn drapeau bi mu ngi ko joxoon ki nga xam ne moom lañuy wax Abi Uzayr di doomi Umayr waliwaa un beneen drapeau di deuxième bi ñu ngi ko jox an-Nadr ibn al-Harith min shayatin Quraysh ñu ngi ko joxoon ki nga xam ne moo doon an-Nadr ibn al mu ne lool mooy deuxième bi waliwaa un ñeent ñetteelu drapeau ma Talha ibn ibn Abi Talha ñu ngi ko joxoon ku ñuy wax Talha di doomi Abi Talha mu ne ñoom ñi ñépp nag wa kulluhum min abdiddaar ñu ngi bokk ci waa bani abdiddaar muy ñeenti ñetti drapeau Quraysh yépp euh, ñu ngi ko joxoon kan ñetti nit ñoo xamante ne ni ci même clan bi lañ bokk ñuy waa bani abdiddaar xoolal xoolal xool affaire bi yeneen ci maanaam saabu saabu ki mu jox drapeau mooy kan bu mooy bu weex bu nga xam ne moom la imaam Ibn Hisham waxta mooy. bi nga xam ne mooy bu mag bee mag bi ci xeex kan la ko jox mu ngi ko jox Musab ibn Umayr ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Abd Dar mooy ne Mus'ab mi mi yor drapeau jullit ñi ci waa Banu Abd Dar la bokk radiyallahu waaye yéefaru Quraysh yi ñi ñu jox seen drapeau ñoom ci waa Banu Abd Dar lañ bokk muy ñetti ñooñu di abi Uzayr ibn Umayr kook mooy un ak an-Nadr ibn al-Harith ak kan Talha Abi Talha ñooñu lañ joxoon drapeau yi euh, waa Bani Abdiddar nag ñu ngi noonu kon Quraysh ñoom lañ joxoon drapeau bi <laughs> yàlla baax nañ bàyyi ba <laughs> ba àgg foofu ndax damay fàttaliku li nga xam ne ci kanam ci ghazwatu Uhud keroog mi nga xamante ne nii noonu la Abu Sufyan xar Harb nga xam ne fekkewuloon Badar bii nii moom <laughs> fekkewuloon Badar bii ndax liñ la waxoon moo yoroon njëgg mi te moom rëccaloon na njëgg mi ne waa Quraysh ñibbi leen Abu Jahl ne kalla loolu du ñu ko dégge noonu ñibbiwuñu fenn laa wax eh, moom nag Uhud comme que moo jiite woon kii bi keroog bi nga xam ne ci lay def discours di galvaniser ses foules sa sa foule ses troupes pour qu'aujourd'hui la victoire revient à Qurayshin pour ñoom ñu gañe bokk na lim waxoon waa bani abdiddar ci mbooloo mi ne leen hé yéen ñi bu leen yéen waa bani abdiddar yéen man abu sufyan ibn harbin yéen yéen laay waxa gis ngeen yéen ñii Uhud dañ leen a joxoon suñu drapeau ngeen xullee bañ gañe wa kaanatil hazima wallahi keroog Badar Badar dañ leen a jox suñu drapeau te yéen après ñu gañe ñu loo xam nga lu tax mu wax loolu ndax drapeau bi moom ki ko yor mooy c'était symbolique drapeau bi bu waddee mooy ne gars yi gañe nañ la mu ne leen nag yéen dañ leen a jox suñu drapeau keroog Badrin ngeen di xullee bay fa kaalatil hazima ñu gañe ñu ah léegi nag yéen waa Banu Abdid Dar yéen man Abu Sufyan yi laay wax avant Uhud taxawee xeex bi waaj a commencé bu dee ne manu ngeen delloo ñun leen ñu suñu drapeau ñun ñu jël ko dinañ am ku ñu koy waa ba ñu am di daar mer ne ñun ngay wax loolu <laughs> bàyyi ba ci ba ba xeex bi tàmbali di ngeen xam kenn drapeau bi ñun waa ba ñu am di daar oh, ñooy rester ko te di ngeen xam yéen waa Quraysh di ngeen gis ñun waa bani abdiddar <laughs> tey ndax góor lañu walla duñu góor <laughs> Allahu akbar yooyu nag façon de galvaniser les troupes la woon mooy waxu ko woon ngir après ñoom xam na ne bu ko waxee dañuy mer dañuy gis seen bopp comme ni Abu Jahl def kan Utbat ibn Rabi'a ne qad Abu Utba dafa tàggat bi nga xamante ne ci la gis waa Muhammad alayhi salaatu wassalaam Seydina Muhammad ak saxaabaani radiyallahu anhum akalata jazuur wa fiihim na bi nga xamante ni ci la gis na ñoom ay lekkkatu lan lañu ay lekkkatu géléem lañ te doomam moom ba di Abu Hudhayfa ci ñoom la boobu mooy ne façon la moom pour gindee na soññ moo tax Utba jóge fa daal di gis boppam nag daal di mer kon loolu moo jëmoon kon ci drapeau yi ah kon bul fàtte ne ñaari kuréel yi ñu ngi jàmmarloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon bi mu génnee wax loolu doon wax sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur sa yuhzamu tey wallaahi sa yuhzamul jam'u dinañu nërmeel dinañu faagaagal dinañu defee dinañu am defet ñi nga xam ne mooy aljamu mbooloom Quraysh mii jàkkaarloog ñun wa yuwalluuna dubur te dinañu wone ginnaaw eh, gisoon nañ ne Seydina Omar moo Xattaab nee jour boobu laa xam ne aaya boobu ndeke loo keroog laa xam ta'wiilaha fa araftu ta'wiilaha ana idin keroog laa xam man Seydina Omar ibn al radiyallahu anhu kon aaya bu ma doon dégg Makka ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax manaan ayyu jam'in yuhzam wa ayyu jam'in yughlab ana ban mbooloo la ñuy gañ ana ban mbooloo la ñuy mu ne keroog laa ko comprendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee wax lool mu daal di ciy teg def discours ci biir saxaaba yi radiyallahu taala anhum ngir gën leen soññ gën leen ñaax ngin leen a wan leen tamit ana naka la ñuy def mu daldi taxaw moom alayhi salaatu wassalaam wa huwa afdalu man xatab mooy ki nga xamante ne nii mooy ki gën ku masa taxaw minbar mooy ki gën gina éloquent gën ki nga képp koo xamante mas ngaa xutba mas ngaa sermon Allahu akbar alayhi salaatu wassalaam minbar xutbaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, jaroon na ak dundam yépp xutba yi mu def yépp nit dajale ko daal di koy jàngale génn ci enseignement yi nga xam ne moom la jàngale moom alayhi salaatu wasalaam ci minbaram moo xam Medinatul Munawwara boobu wala bu xutba yi nga xam ne moom la def ci guerre yi wala mu nekk feneen ak feneen allah allah ku def loolu li nga gis di nga génne alla ali awa dural wallah di nga génne les perles précieuses yoo xamante ni mosoo koo gis fenn muy génne min mishkaati nubuwa allahu akbar yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne di wax ak waa saxaabaami radiyallahu taala anhum ne leen comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi daldi solo imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daldi nay solo li ñuy bëgg a eh, mu ne moom moo ko solo imaam Muslim daldi koy solo mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum leen jox ay directives yoo xam ne moom lañuy doxe ci xeex bi noon la ñuy mënee bi mu ne leen ida aksabukum farmuhum wastabaqu nablakum wala tusallu suyufa hatta yaghshawkum Allahu akbar mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam ne yéeféer yi buñ leen ne saxaaba bi radiyallahu anhum wa ardaahum idaa aksabukum mooy ne ñoom yéeféer yi buñ leen songee ba bari buñ leen mooy buñ leen buñ ñëw mooy lii xeex bi commencé buñ jégisee ci yéen bari si jege ci ci yéen dandu si jóge fi nekk ba jege si leen mu ne bu boobaa nag farmuhum kon na ngeen lancer yi na ngeen sànni seen xëy yi bàyyi leen bañ jege mu ne leen nag wastabiqu nablakum mu ne leen nag te na ngeen di yaxanal mooy na téye euh, seen xeej yi seen flèche yi ngeen yor moo am nabl bu leen jëlandoo lépp ñu agseendoo benn yoon rek ngeen tiireendoo lépp non non non bu leen def loolu bàyyi leen ba ngeen xam ne leer na leen bu ngeen viser tirer dina dal ngeen door a def lool ndax waaw xam nga lu tax muy jàng muy wax lii tamit mooy ne ñoom li seeni munition c'était compté seeni munition bariwul woon te sax bu bari woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hatta ala saa fi saaxatil maydaan kaana laa yuhibbul fasaad bëggul woon yàlla di tiire noonu rek ci air bi muy naaw walla di dóor saa nga saa mu leer na ne yow ki ngay viser boo tiiree dina ko dal mu ne leen kon mooy masu la bëgg yàq masu koo jàngale même ci terrain sur le terrain de guerre mu ne leen kon wastabiqu nablakum seen flèche yi dee leen ko garder ba mu leer leen ne bu ngeen sànnee moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Bari mu ne fal maana ida qarab minkum fa amkanukum min anfusihim farmuhum ida qarabu mooy bu ñu jegee see minkum bu ñëwee ba dandu ba jege leen ñoom yéeféer yi jege leen yéen jullit ñi fa amkinukum fa amkanukum ñu ñëw nag ba xam ne leer na fi taxaw boo bu ngeen tiiree dal leen mu dal bu boobaa ngeen di door a sànni mooy loolu la leen wax mooy ne faut pas ngeen di lancer ndax bu boobaa ah problème ay am ndax bés bu ngeen sànnee seen comme que ñoom wax nañ la gisoon nañ ne bi ñuy génn dañu doon karim jëgg ta même bu dee di nga yóbbu arme mais doo waay waay ñu xam nañ ne boo ay gars yuy kari ab ab caravane ni ñuy préparer ci wàllu armement bokkul ak bu doon xeex lañ jëm moo tax nag mu ne leen kon nag ah bu leen ñëw rek ci loolu wala di di wala tusal suyuf te bu leen génn seen jaas yi hatta yarshawkum bàyyi leen bañ jegele waaw akbar kon loolu la wax muy lu gàtt euh, lii nag wala tusallu suyuf boobu hatta yarshawkum loolu imaam abu daawud as moom moo ko soloo rahmatullah alayhi ci li nga xamante ne nii mooy euh, sunanam moom seydina abu daawud raxmatullahi ala aljami mu ne walaatu tusallu te bu leen di génne suyuf jaas yi jëye leen ko ci mbar bañ jege si ah! bi mu waxee lool moom alayhi salaatu wassalaam mu daal di ciy dolli moom alayhi salaatu wassalaam mu ne li gën a xërtal saxaabaam yi ci xeex bi keroog mu ne leen walladi nafsu muhammadin bi yadi sallallahu alayhi wa sallam laa yuqaatiluhum alyawma rajulun fa yaqtula wala fa yuqtal fa yaqtula saab fa yuqtala saabiran muxtasiban gayra mudbirin illaa adxalahu allahu aljanna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gën a def ci seen xol yi espoir di leen gën a dëgërloo ci li nga xam ne mooy noon bii ñu jàkkaar lool ndax loolu du lu yomb de wallahi ay bu ma fa newoon yu bari daa fekk nga nekk sa néeg naan sa boisson ba doyal lekk sa ceeb naan sa boisson di géex mbaa naan sa kebaab lekk sa kebaab di géex a tax ngay wax mais xam nga ne moos <laughs> mu leer la ne fii moom dee moo fi nekk li moo booy dem mooy de toute façon xalaataatoo ñibbi sa te waxoon naa leen xeex surtout xeex yooyu yi léegi bokkul xeex yii moom man nga nekk sa sous-marin di lancer say missile waaw nekk ci Méditerranée bi di lancer missile fa nga xamante ni nii mooy Bagdad loolu mën nga koo def ci pays yi am doole jooy xam nga ne kooku moom amul benn risque bu muy encourir moom xamul ndax nekk fii ci mer Méditerranée saway nga xam ne mooy géej gi nga xam ne moo nekk entre Afrique du Nord surtout ay Maroc ak Italie Libye ak Italie yooyu ak Espagne géej googu nga ne fa ak ba Égypte foofu di tëmbeel ay bombu Irak moom loolu moom amoo benn risque boo xam ne moom ngay encourir waaye guerre yii moo tax ah li sëñ bi waxoon yawma ta'aruf ar-rijal mooy yawmu nidaali yawma ta'aruf ar-rijal ci saa ci lii sax la doon wax ci ci jazbu jazbul qulub ci lii la doon wax boobu keroog Badar muy wax ci ci ci Badar noonu xeex bi ni mu demee woon mu ne bés boobu <laughs> mooy bésub xeex bu metti ba de yawma ta'arufu rijaal fa la góor ñee xame foofu moom li yi li wolof njaay naan euh, euh, euh, ku nekk li muy li ngay jaay dina lamb moom <laughs> mooy ne jour boobu moom moom moom moom fa la ñuy xame ana kan mooy góor ak kuy góor góor <laughs> kon mu ne leen moom alayhi salaatu wassalaam di leen ñaax ci ñu gën a dëgër ci kanamu kuffaaru qurayshin yi mu ne leen walladi nafsu muhammadin bi yadi maa ngi waat ci ki nga xamante ni nii bakkanu man muhammad seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bi yadi ci loxoom la ne muy kat muy borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne laa yuqaatiluhumul yawma rajul mu ne leen tey de amul benn góor ci yéen koo xamante nii dina xeex ak kuffaaru Quraysh yi tey dina wanum njàmbaar tey dina xeex xeex boo xamante bu jéggi dayo walla boo xam ne du dal laa yuqaatiluhumul amul kenn ci yéen tey yéen jullit ñi minal muhaajiriina wal ansaar amul kenn ci yéen koo xam ne dina leen rey dina xeex ak kuffaaru Quraysh yi tey rajulun ku nekk ku man la noon nekk ci yéen fa yuqtal ba ñu rey kooku te biñ koy rey saabiran muhtasiban ghayra mudbirin illaa adxalahu Allahu aljanna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne amul kenn kon ci yéen kuy xeex ak kuffaaru Quraysh nii tey waaye est-ce ngir ñu ne cam léegi sawaay guerrier non non non non sawaay c'est un zoro sawaay héros la c'est un héros pa pa pa est-ce que loolu la mu ne man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah bañ ko laajee ar-rajulu yuqaatilu hamiya war-rajulu yuqaatilu an makaanahu fi an-naas ñu ne fulaan fulaan huwa fulaan ibnu fulaan hey mooy ngand ñu laaj ko ne ko waa nit ki day xeex ngir ñu gis xamiya euh, euh, mooy ay fii laa bokk ñun dañoo ñoo laal suñu honneur dañ xam ne ñun séeréer si billaahi alpulaar yi xamuñ ñu mooy ne moom xeexul dara dara taxul lu dul affaire fii lañ bokk nañ xam ne séeréer kenn du ko duut baara wat naa ko ci ci ci ci ci ci nu nu rok rok nañ ko ci rok dinañ xam ne kenn duñu dut baaraam loolu amul benn sens waaye dinañ xam ne on est nation telle yooyu yëpp yeneen bi aleyi salatu wasalaam lañ ko laaj ar rajulu moo tax kuy xeex na nga xam fi ngay na nga xam ci looy dee te nag nekk fi naan man j'étais un petit soldat je ne pouvais rien faire loolu génnewula ci inna firawna wa haamaana wa kaanu min al xaatiin kaanu xaatiin loolu alxuraan wax wala lu mel na mu ne inna inna firawna firawna ak bras droit wam di haamaan wa junuudahuma ak seen ñaari soldat moo tax ne fi xaw loolu moo gënoon a garaw firawna kenn daa ñeme mu ne la jógal xeexi ngay am looy kii mais yàlla ba muy mbugal nga fa nga da ne non Firawna la ak kilifa yi la rek mooy les autorités non mënoo doon ndax mbir mi doo marionnette doo ficelle bu ñuy tirer à gogo à la merci des ñi nga xamante ne nii ñooy les décideurs ak yooyu ah non kuy dee na nga xam kuy dee na nga xam ci li nga xam ne moom ngay dee. kon mu ne inna firawna gis nga waa ji ñu naan firawn wa ak waa ji ñuy wax hamaan wa junuudahuma ak ñi nga xam ne ñooy seeni soldats yi ñoom ñaar kaanu xaati'in wallahi juumoon nañ te dinañ xam ne seen bàkkaar yu mag yooyu ñu defoon dañuy wax ñu naan inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun firawna woo gaa ne leen nañ dem topp ñu le daal di leen Euh, Muusa wa man maa Seydina Muusa salaam ak ñi mu àndal ne dañuy dem rek defar leen ñëwaat la shirzimatun as mbooloo lañ soo xam ne qalilun su tuutee tuutee nañuy dem noot leen ñuy jël ci seeni mbir ñëwaat toog jarul sax nekk fi di petit déjeuner on va on va déjeuner après je vais inviter à ici au palais là voilà façon wax yooyu waaye baleen yàlla alakee yaa yàlla alak ñii ne ñee bokkuñ déedéet inna firawn ñoom ñëpp wa junuuduhum kon nag nit boo fi nekk kuy dee na nga xam ci looy dee yonent bi nag ay saatu am na ne jamono dina ñëw nit dina dee du xam ci loo xam moo muy dee bari na gaa yuy dee nga laaj de nu tax ngeen dee xamuñu <laughs> lu tax ñuy dee <laughs> loolu mooy ñëwee di mën benn war a dem ci benn guerre nga ne leen mais pourquoi vous faites la guerre peuple tel bon soldats benn non pas en tout cas on a reçu des ordres léegi ordre yi ndax jub naam jubul yëpp loolu xamuñ ci dara ñun daal on est des marionnettes l'islam ndax xamul loolu kon boo booy diyee na nga xam ci looy dee moo tax yonent ma lay saar saar nga nag yàlla rek bon amul tey ku leen xeex ku leen rey tey nii ku xeex ak ñoom rek après yow euh, yàlla dugal noonu àjj déedéet mu ne fa yuqtalu te moom waajoot bi ñu ko yarey ci yéen saabiran fekk mu muñ ngir yàlla muhtasab muhtasiban te muñoon boobu muy ñaan muy xaar di yaakaar ci yàlla moom dong moom kekk moom rekk daal di koy fay muñoon boobu ak xeera bi xare bi muy xare fi nga xam ne fay gi yépp ci yaakaar rek la koy ci yàlla la ko yaakaar waaw man saama ramadaana imaanan wahtisaaban képp ta ah, euh, mooy képp koo xam ne dafa woor weeru koor imaanan ngëm yàlla tax nga woor ko j'ai pas le choix en tout cas j'ai pas le choix taxul am na ñoo xam ne dëkk biñ nekk tax ñuy woor wala quartier bi ñu nekk tax ñuy woor buñ ne quartier bi nag du mur yi mooy nit ña nit ña ñoo tax muy woor ndax yée dama koo sañ kooku nit ñi tax muy woor yàlla nag waxul ñooñu wala nag am nga ko mel noon moo tax bu demee dëkk bu ko kenn gisul wala bu mu xamul kenn du woor wala du julli mooy yooyu nga xam ne ay nifaaq la façon ci nifaaq la ndax ngis tëll la léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne nag kooku fokk nga nekk koo xam ne saabiran yow biñ lay rey ci jouru Badr tey Badr ak fépp ci yam mooy ne lépp looy defal yàlla lépp na nekk loo xamante ni ni ibtiraa mardatillah da nga koy def ngir ngërëmu yàlla lii wa neex yàlla ma def idil muridu laa yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada ndax ki nga xam ne mooy murid bi te ñépp murid la jullit ñi képp ku xam en tout cas sensu sensu xam nga ne yow ku xam saa su nekk liñ naan al al muslim kooku manu la doon lul murid mooy dafay soxla day namm boroomam subhaanahu wa jëm ci moom mu ne kooku laa yuridu du bëgg abadan fenn fa foo ko fekk lii rek kay nekk suweem mooy nekk bëgg-bëggam mooy li nga xam ne buñ ne ko woon defal say say vë loolu mooy foofu rida rahman waay waay ngërëmul yàlla waay waay waay ngërëmul yàlla waay waay waay ngërëmul fépp sur n'importe quelle sur n'importe quelle ak asamaan su ko mën di tiim fawqa ay ardin wa tahta ay sama asamaan su ko man si tiim ak suuf su ma mën toog ku mën da taxaw li koy ñor mooy ana ridar fu mu féete bu xamul day laaj rida rahman mooy la ñu ne ko ah jëf gi ngay bëgg entreprendre lii moo ci rida rahman mu def rida rahman mu gërëmu yàlla kooku moom kenn ginu koo noppale kenn ginu koo noppalu boo ñu xamul nag dañu jàpp ni é eh, waaye nag moom ça ne doit facile pour lui hein parce que quand même rida rahman du ay bu wax rek de Allahu akbar yonent bi nag alayhi salaatu salaam kon ne tey kenn kenn du leen rey kenn du xeex kuffaaru Quraysh ni saabiran mu muñ muhtasiban tey yaakaar fay gi ci yàlla kese ghayra mudbir te tamit wanewul ginnaaw ndax suñu borom moo tere lool yaa ayyuhal ladina amanu mooy bi muy tere ne képp koo xamante ni dafay suuratul anfaal Allah suñu saar bii moom non non ci ngay gise ne suuratul anfaal nday sànn suuratu badrin suuratu ghazwatu badrin saar bu yéema xam nga suñu borom subhaanahu wa taala ci côté fin bi da doon tere koo xamante ne nii day daw day daw ci toolu xare loolu yàlla da koo tere waaw léegi moo tax mu ne xayru mudbir te waaye du dawa ah. mooy doo daw voilà daw du ci am moo tax yu mu ne yéen képp koo xam ne keroog jour boobu dañoo dajeeg yéeféer yi nga daw kooku dina kooku bàkkaar loolu kabira la moo tax ci kabira yi la boobu ci bàkkaar yu mag yi euh, ci la loolu bokk moo tax mu ne xayra mudbir te kooku bi muy xareek ñoom tey tey du daw léegi nag boo remplir conditions yooyu lan mooy am illaa adxalahu llahu aljanna lu dul ne buur yàlla dina ko dugal aljanna mu jeex tàkk mbir mango ku remplir lii conditions yi suñu borom dina la dugal ajjana mu ngoog moo tax bu ñu foog ne ajjana c'est facile ah, ah xam nga léegi ñun on a tendance oo a tendance ñun côté boobu suñu xel da cee dal non àjjana moom ñu nga fa c'était bien bu dee ne dañoo meloon noonu ba pare nag di jëf mais du ñu jëf te loolu kooku mooy at-tamu loolu lañ naan at-tamu at-tamu mooy koo xam ne ci xemmeem rek la dëkk mooy waajoo xam ne xëyul gorul yaxaasul moom moom du yëngu fenn waaye nag day tëddi nelaw rek di yeewoo ko seetaan télé te nee nag bon on kañ ah ñu ne non le 20 décembre euh, euh, ci ci rabiul awal weeru gàmm. Euh, mu ne bon 20 décembre ah non lii c'est Noël. bon Noël dans quelques jours léegi man daal gis nga je man moom bëgg naa euh, kii bi prime euh, kii ma am bokk salaire bu mag comme que dañuy teel a fay salaire yi avant Noël comme ça non le le le vingt trois moom maa ngi xaar te moom xëyul décembre bi yëpp def na nelaw rek lay def kooku kenn du ne kii dafa dafa dafa dafay kooku li muy def mooy xeem même amul yaakaar dara alors que nag euh, contraire bi mooy daa li muy bëggee loolu dafa waroon di dox ci luy réaliser loolu moo tax nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la condition yi yii ci la façon yi bunt yi dugal yu yóbbu nit àjjana bari na mais buñ jàpp ne amul benn boo xam ne tëdd yi ne la koy maye amul loolu moom moom moom ku la ko wax ko ne tëddal nelaw dinga nga tolloog waa Hunayn daraja mooy dalay wax lu la neex tëddal nelaw yow julli sax bu ko respecté defal lu la neex waaye samay taalibe yéen a fi raw yéen bu leen def dara ku la wax loolu huwa shaytaanun kaddaab képp ku la wax loolu non moom shaytaan mais kàcckat international te loolu laa yaquluhu la laa yaquluhu illa kaadibun ashir kaddaabun ashir loolu kenn du ko wax lu dul koo xam ne kàcc kan bu effronté la tëdd leen di nelaw assuré naa leen yéen moom nelaw leen loolu kenn ma su ko wax ñeme yàlla yi nag dañ koy nettali di ko kàccal ay ay ay sëriñ ñoo xamante ni nii ñoom seeni wax euh, jarul a dàq ganaar kon kon condition yaa moom kon mu ne leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam walladi nafsu muhammadin bi yede maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii bakkanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sayyiduna muhammad aleyhi salaatu wassalaam bi yede mu ngi ci loxoom mu ne tey de amul kenn koo xamante ne nii dina xeex ak ñii. fekk nag mu dëggu ci mbir mi daldi muñ te yaakaar fayam ci yàlla lu dul ne e, suñu boroom subhaanahu wa taala dina ko dugal àjjana xadiis boobu noonu imaam ibn Isxaaq moo ko solo e, rahmatullahi alayhi waaye da ko solo biduni isnaadin kon gis nañ ne ci loo xam ne amul càll la loolu yàlla yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax laata xeex bi commencé euh, diggante Quraysh ak jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum keroog nag gis nañ ndimbal yi suñu boroom defal jullit ñi dafa bari premièrement wax na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dig na ko ihda taaifatayni benn ci ñaari kuréel yi këne moo ko moom waaye gis nañ ni bi muy ñaan-ñaan yu bari wax na ko istastaghithuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaa'ikati murdifin nee na ko fàttalekul keroog bi nga xamante ne nii ci ngeen di ñaan seen boroom subhaanahu wa mu ne leen inni këne man mu middukum dinaa leen defal bi alfin minal malaaykati ci mil ci ay malaaka yoo xam ne dañuy tofaloo yii yépp gisoon nañ ko muy ay ndimbal yu boroom bi subhaanahu wa te defal jullit ñi keroog waaye waxoon nañ la côté malaaka yi incha allah dinañ ci gini ñëw Eh, gis nañ ne suñu boroom digoon na leen mille malaaka eh, bokk na ci ndimbal yi yonent bi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala defal jullit ñi keroog mooy bi nga xamante ne nii laata xare bi di tàmbale suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dafa néewal eh, yéeféer yi néew mooy seen seen bariwaay boobu yonent naa alayhi salaatu salaam dafa def ne ñu ñu tuuti lañu ñoom borom bi subhaanahu dama wan julli ñi ci bëtu julli ñi ñu nekk ñoo xam ne ñu tuutee tuuti lañu bariwul waaye yéeféer yi tamit suñu borom def ne bariwul waaw bu borom bi di def mu def ne ñii nii bariwuñ wa mooy dafa wane wan jullit ñi ci bëtu jullit ñi que ne yéeféer yi bariwul ba pare mu wan ci beneen côté bi jul yéeféer yi di gise a jullit kën que ñu mais ñii tuuti ñu tuuti lañ ah ñoo ñoo benn bouchée lañ leen di def rek ñii mat liñ naan matuñ ñum xëy matuñ ñu sax am ngont ngont sax ngont bari na loolu euh, moom la imaam Ibn Kathir rahmatullah alayhi mu ngi koy wax ci albidaaya wa nihaaya mu ne moom imaam Ibn Kathir rahmatullah alayhi mu naan euh, wa qaala mu ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dane wa id yurikahum yuri wa id yurikumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiya allahu amran kaana maf'uula mu ne wa id fàttalikul yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye wa id fàttaliku leen yeen jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum idil taqaytum bés ba nga xamante ne nii ci ngeen dajale di ci ngeen daje daje ñan yéefér yi ci ghazwatu badr lii ci suuratul saar aaya la ci suuratu anfaal muy aaya 44 idil taqaytum ba ngeen dajee keroog badrin taxaw jàmmaarloo fii ñu toll xalilan suñu boroom nee na ma daldi leen wan yéeféer yi xalilan ñuy ñu néew ci seeni bët daldi réduire seenum nombre takaanu alfan wa ziyaada te kat ñoom yéeféer yi dañoo nekkoon mille ak lu teg tuuti mu ne wa yuqallilukum ci côté yéeféer yi nag wa yuqallilukum borom bi daal di leen néewal def yéen jullit ñi ngeen néew tuuti fii ayunihim ci bëtu yéeféer yi ñu jàpp ne ah ñii duñ dara on benn benn bouchée lañ leen di def daal di leen wannaasu daal di leen faagaagal tey badri suñu borom nag joxe illa bi joxe li nga xam ne mooy ba bi nga xamante ne nii moo tax mu def loolu mu ne li yaqdiya allahu amran kaana maf'uula mu ne boobu man damaa def loolu néewal côté bu nekk yéeféer yi buñ xoolee jullit ñi jàpp ne ñu néew waaye jullit ñi bu ñu xoolee yéeféer yi jàpp ne ñu néew lan moo tax suñu boroom def lool boroom bi ne li yaqdiya allah ngir suñu boroom daal di dogal def li nga xamante ne moom la dogaloon daal di koy wéyal amran mbir dogal mbir moo xam ne kaana maf'ula moom borom bi subhaanahu wa dogaloon na ko te dina nekk ba parta dina nekk loo xam ne moom lay def moom subhaanahu wa waaw akbar kon gis nga loolu moo tax euh, loolu nag day gën tax gaa yi bu nekk daal di gina a ñeme ñeneen ñi ngir yàlla def li nga xam ne moo moom moom la dogal tal dogalam de toute façon mooy li nga xam ne mafulan kaana nekk na talul deñ mafulan di loo xam ne lu nekk la ba pare euh. moo tax imaam alxaafis ibn kathir ba léegi mu ne loolu kon gis nañ xikma bi mooy li yajtari a haula ala haula wa haula ala haula lima lahu fi dhalika min alxikmati albaaliga mu ne kon yàlla dafa def loolu néewal ñii ci bëtu ñii néewal ñee ci bëtu ñii lu tax mu ne li yajtari a haula ala haula ndax ñii ñeme ñi ci des ñene ñoom ku nekk ñeme sa bopp sa moroom kuréel bu nekk ñeme beneen kuréel mu ne nag li ma daalika ci li ne ci lool nag min al xikmati ci sagesse al baaliga bi nga xam ne jéggi na dayo ci ak matale bi nga xam ne mooy euh, xikmaay yàlla mi nga xam ne mooy zu xikmatin baaliga wa qudratin muqtadira mu ne moom al imaam al xaafiz ibn kathir ci al bidaaya wa nihaaya mu ne walaysa hada muaaridan li qawlihi taala fi surati ali imran ah mu ne nag lii nii ñëw ci suratul anfaal aaya 44 wa id yureekumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim li yaqdiya allahu amran kaana maf'ulan mu ne lii nii nga xam ne mooy dëgg wane ci bëtu ku nekk keneen ci tuuti ci néew nekk lim bu néew ci ñeneen yi mu ne walaysa hada mu'aridan lii nag nekkul loo xam ne dafa contradictoire wala mu opposé ak li euh, aaya bi ñëw ci suuratu Ali Imran ndax suuratu Ali Imran tamit tudd na ghazwatu Badrin tuuti mais euh, Ali Imran saar boobu ghazwatu Uhud la gën a moom xare bi nga xam ne moom la fa gën a développé mooy ghazwatu Uhud ghazwatu badrin di suuratul anfaal waaye foofu it suuratu ali imran tudd na ko mu nekkoon kon nag aaya boobu ndax dafa am aaya bu nekk suuratu ali imran tem nga ne mais dafa contradictoire ak lii ni aaya bi mu ne la déedéet nag aaya boobu mooy ban mooy bi naan qad kaana ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiilillah wa uxraa kaafiratun yarawnahum mislayhum mislayhim ra'yal ayni wallaahu yu'ayyidu binasrihi man yashaa mooy aaya bi dane muy suuratu aali imraan aaya 13 mu ne moom subhaanahu wa taala mu ne xad kaana dëgg-dëgg nekkoon na lakum ñeen leen yéen jullit ñi aayatun màndarga fii fi atayni ci ñaari kuréel yoo xam ne taqataa daje woon nañ keroog badrin fi atun benn kuréel bi tuqaatilu mu ngay xeex fi sabilillah ci yoonu yàlla lay xeex muy jullit ñi radiyallahu wa uxra beneen kuréel bi nag kaafiratun ay yéeféer lañ mooy mbooloom yéeféer yi kuréelu yéeféer yi bi Abu Jahl ibn Hisham jiite woon yarawnahum ngeen leen di gis mislayhum ñu me mislayhum seen mooy ñoom seen nombre deux fois ra'yal ayni boo xoolee noonu nga wallaahu te buur yàlla yu ay yidu mooy dëgëral bi dëgëral di jàppale di appuyer di dëgëral bi nasri yi ci ndimbalam man yasha ku ko soob moom borom bi subhaanahu wa taala xam nga lii mooy mu ngi nettali ghazwatu Badr fii ne qad kaana nekkoon na ci yéen aayatul muy màndarga muy wane eh, kene yàlla daal mooy yàlla allahu akbar waaye fan la yàlla jaar moo tax jàngale yàlla ci lépp la wa fi anfusikum ci seen biir ci seen bopp yéen nit afala tubsirun ndax du ngeen gis xollal suuratu tóor wa fi foo muy joxe wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adu ak yéen mooy ne booy ut miracle wala ut luy wane ne yàlla mooy moom nekk nekku yàlla jarul ngay génn sa kër ma ne la jarul ngay génn sa koor sa bopp yemal ci sa bopp moo tax ku xam boppam xam yàlla man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bopp dëgg-dëgg li nga xam sa borom bokk na ci tekki yi nga xam ne façon bi nga xam ne mooy bi gën teeraateer boo ci man a xam mooy boo xamee ne yow ko daif la di nga xam ne borom bi moom loo doon rek sori na loolu huwa al-qawiyyu dhul quwwati al-matin ay waay man miskin la huwa al aw ma dara faqiir la ba sama yax yi di laalante ndax ñàkk man dara sama yaxu ginnaaw yi mu ma tëddee daanaka mën a jóg takkook suuf si yatiman za maqraba aw miskinan za boo xamee ne noonu nga nag nga xam ne buur yàlla huwa al-ghani yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila allah wallahu huwal ghaniyyul in yasha yuzhibkum xay yéen nit ñi yëg leen nag buur yàlla antum yéen ñépp le milliardaire le plus pauvre de tous les ñépp ci yéen faqiir ñu ñàkk ngeen ba pare dangeen ngeen seen bor ñépp soxloo yà soxlaloo yàlla te ñépp a ñàkk fa kanamam boo xamee ne loolu la nga xam ne moom nag huwal ghani mooy ki nga xam ne moo woomal te nag moo la moo moo la moo loo am moo la ko boo xamee ne ku réer nga mooy ki la xamal huwa alladhi xalaqakum min butuni axrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an buur moo leen bind ngeen génn ci seen biiru yaay xam ngeen woon naada tous boo xamee sa bopp ne anal jaahil nga xam ne allahu huwal allaam allaamul huy al guyub moom mooy ki nga xam ne mooy nag boroom mooy mooy ki xam-xam buur yàlla mooy boroom xam-xam mooy joxe xam-xam ku ko neex moo koy nangu it ci ku ko neex mooy ne noonu nit boo xamee loolu nag lépp lay yóbbu mooy ak tawaadu nga wàcc sa bopp xam ne kon yow doo dara kon boo xamee sa bopp te loolu wax naa mooy cekki la bu xaw a bu bu bu suufee pour ñëpp mais <laughs> eh, fexeel naan waa dafa suufee pour ñëpp incarné ko nga xool anakan moo ko fi incarné wa qalilum maahu wallahul musta'an kon nag mu ne yéen nekk na ci yéen aaya ci ñaari mbooloo yoo xam ne dañoo daje keroog ba benn mbooloo mi muy alayhi salaatu wasalaam jiitale ñoom ñu ngi xeex fii sabilillah ci yoonu yàlla ñee beneen bi nag kaafir ay yéefér la yoo xam ne yaraw nawum da ngeen leen dañ leen di gis mislayhum ngeen toll ni deux ngeen doubler seen nombre ñoom wallahu te buur yàlla yu ayidu mooy dëgëral man yash bi nasrihi ci ndimbalam man ko neex léegi bii la ne contradictoire lañ de xam nga aaya bi suuratul euh, anfaal bi dane ñoom da leen a wan fi a'yunikum ci seen bët yéen julli ñi xalilan yéeféer yi tuuti wa yuqallilukum mu tuuti leen yéen ci seen fi a'yunihim ci bëtu yéeféer yi fii nag mu ne yéeféer yi ñoom ci boppam yàlla daa double ci buñ leen xoolee yéen julli ñi gis seen double imaam al-Hafiz ibn Kathir ne nag amul contradictoire ci ñaari aay yi fa innal maana fi dhalika ala asahhil qawlayni mu ne ndax li li nga xam ne moom la aaya bii ñu mujjee tudd muy bi nekk ci suuratu ali imran aaya treize qad kaana lakum aaya fi fi atayn iltaqataa bii mu ne maanaa bi ala asaxil qawlayni ci li gën a dëgër ci ñaari wax yi anna al firqatal kaafira mooy ne yéefér yi mooy kuréelu yéefér yi muy kuréelu ñoom abu jahlin taral firqatal mu'mina mithla adadil kaafira mooy ne ñoom gis nga li alxuraan ne yarawnahum mislahum alhamdulilah ra'yal ayn mooy alhamdulilah mooy ne ñoom yéeféer yi dañ leen doon gis yéen jullit ñi yéen jullit ñi moo yéeféer yi biñ taxawee ndax loolu dafa dina ci ñëw dina ci ñëw dina ci gina buggu ci kii bi di ne mais yow lii nii nan nga mën a waxe loolu te sànq nee nga ne dañoo dañu jàkkaarloo fii ñu toll nii ndax bu duggaguñ ci xeex ñii dañoo tuuti ñuy tuuti ñu ne la wax loolu benn étape la woon loolu mooy moo tax mooy début xeex bi ba bu ko defee ku nekk ñeme sa morom bi ñu duggante na lañ commencé ñoom ñu yëg ne ñu ñu jàpp yi dañoo gën a bari non seulement bi ñu leen doon ñoom ni ñu tuutee woon noonu lañ lañ mais ñoom yéeféer seen mille ñu jàpp ne julli ñi trois mille loolu la moo tax mu ne yée fir annal firqa firqatul kaafira muy euh, euh, mbooloom yéeféri ñoom ñoo doon gis mbooloom jullit ñi mislay adadil kaafira ñu ñu doublé toll ni deux ñoom seen nombre ñoom yéeféru Quraysh ni mislay adadi muy deux fois muy kon deux mille ala saxiix aydan mu ne ci li gën a dëgër aydan mu ne wa zaalika inda iltihaamil harbi wal musaayafa mu ne nag fii nii mooy deuxième bii muy wax ci suuratu Ali Imran mooy bi ñu roofantoo xeex bi commencé ba ñu duggante xeex bi tàmbali foofu la yéeféer yi am impression que ne jullit ñi dañoo gën a bari dañoo doubler deux fois seen ñoom yéeféer mais avant boobu euh, dañoo gisoon nañu néew bi ñu duggantee nag imaam al-Hafiz Ibn Kathir ne awqa'a Allahu al war-ru'ba fii quluubi alladhiina kafaruu fastadrajahum awwalan bi an araahum iyyaahum 'inda al-muwaajahati qaliilan thumma ayyadahum ayyada al-mu'miniina bi-nasrihi faja'alahum fii a'yuni al-kaafiriina 'alaa ad-di'fi minhum hattaa wahanuu wa-da'ufuu wa-ghulibuu wa-lihaadhaa qaala wallaahu yu'ayyidu bi-nasrihi man yashaa'u inna fii dhaalika la-'ibratan li-ulil absaar raximallahu al imaam ibn Kathir mu ne moom Seydina Ibn Kathir raxmatullah aleyhi ba léegi ci al bidaaya wa nihaaya mu ne kon bi nga xam ne ci lañ roofaloo duggante ci la buur yàlla des ci biir yéeféer ak yoon njox akuk tiit fi quluubi alladhiina kafaru ci seen xol yi wastadrajahum awwalan fekk na avant ñuy duggante nii xeex bi tàkk di di di di di tàkk ba ñu duggante daleen a doon jay wastadrajahum awwalan daleen doon jay bu njëkk bi bi ñuy door a fii ñu tollu jàkkaarloo daleen a jay bi an araahum iyaahum indal muwaajaati qaliila mu wan yéeféer yi kën a julli ñi moom ñii dañuy gera hatta wahanu summa summa summa ay al mu'miniin ginnaaw gi nag mu dëgëral jullit ñi daal di leen jàppandal bi nasrihi ci ndimbalam nan la ko defe fa ja'alahum fi a'yunil kaafiriina def leen nag ci ci ci bëtu yéeféer yi ala da'fi minhum yéeféer yi bi ñu roofaloo ñu gis ni kon ñoom ñu am impression ko ne jullit ñi dañ leen dañu duuble nombre yéeféer yi ci boppam hatta wahanoo ba noonu nag ci lañu dal di yoon joxe wa da'fu ñu feebul wa ghulibu ñu daal leen gañe wa li hada mu ne looloo tax xaal suñu boroom ndax wax nag teg ci aaya biñ la wax sànq suuratu euh, euh, Ali Imran bi wallaahu te buur yàlla yu ayyidu mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam man yashaa ku ko soob inna fii daalika nekk na nag ci jëf jii ma jëf man borom bi subhaanahu wa ta'aala yawma badri la ibratan waat naa ne am nañ jàngale mu rëy waaye pour ña li ulil absar borom bët yu leer yi borom ñi nga xam ne nag ñooy ñoo am clairvoyance bëtu xol loolu moo tax euh, kii dafa solo ci sanad boo xamante ne nii muy imaam at-Tabari ci sanad boo xam ne mu ngi jaar ci Israaïl Israil waxoon nañ ko fi ibnu Yunus di doomi sëtu e, kan Abi Ishaq as-Sabi'i ah e, Israil rahmatullah alayhi ci boroom xam-xam yu mag yi tuddoon nañ ko fi an Abi Ishaq mu jële ci maamam bi Abi Ishaq as-Sabi'i rahmatullah alayhima an Abi Ubayda mu jële ci Abi Ubayda an abdillah mu jële ci abdullah kuy abdullah ida utliqa abdallah bayna saxaaba fa huwa ibn mas'ud foo dégge ñu ne abdallah ci saxaaba yi ci lu ñu joyal abdullah ibn mas'ud lañ ci jublu mais bu dee ne bu dee ne dañuy wax abdallah waa kuufa comme kuufa ñu ne fa abdallah kooku mooy ibn mas'ud bu ñu nee abdallah euh, sham kooku abdullah ibn amr ibn al-As lañ ci jublu wala Égypte bu ñu ko waxee Makka ak Taif ak ñooñu mooy abdullah ibn abbas bu ñu waxee Medina abdullah noonu mooy ginnaaw gi kooku ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' Makka yi euh, Makka bu ñu ko waxee tamit ci jamonoy abdullah ibn Zubayr dañ ciy abdullah dañ ciy jublu ibn Zubayr ibn al-Awwam waaye bu ñu ko joyalee ci yuñ joyal ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu ibn Mas'ud lañ ci jublu ta moom bokkuloo al-abaadilatul arbaa déedéet al-abaadilatul arbaa mooy abdallah yi nga xam ne ñeent lañu woon saxaaba yi nag ñi ci tudd abdallah ñu pa mais c'est des centaines ñu bari lañu pa mais ñii dañoo gi dañu siiwoon ci noonu muy abdallah ibn Amr Aas Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Zubayr kanta ibn Mas'ud bokkuloon ci ñoom moo leen magoon seen moroomi bàyyi lañ la magoon noonu moom abdullah ibn mas'ud kon israil jële ci abi saqanari an abi ubayda mu jële ci abdullah mu jële ci laqad mu ne moom Abdullah ibn di nettali bésu Badar mu ne laqad xullilu fi ayunina yawma Badr hatta inni la aqulu li rajulin ila janbi atarahum sab'an fa qaala arahum mi'a Allahu akbar gis nga yàlla ni mu def mu ne Abdullah ibn Mas'ud di ibn ummi abdin radiyallahu anhuma mu ne yéeféer yi keroog Badar li ñuy bari bari bari yàlla da leen a wàññi da leen a néewal ci suñuy bët ba man Ibn Mas'ud dama ne euh, ma wax benn waay ci biir xeex bi ma wax benn waay bu newoon sama benn julli ne ko ataraahum sabyan mais yow foog nga ne yéeféer yi euh, waa Quraysh mat nañ soixante-dix nee waa ji ne ko araahum mi am man foog naa cent lañu waa mat ëpp nañ ko tuur mais cent lañu xoolal rek trois mille et quelques suñu boroom néewal leen ci bëtu jullit ñi ba ni nga xamante ni boo leen xoolee Abdullah ibn Mas'ud nee na man dama foogoon ne soixante-dix la kii ma laaj ki nekk sama wet mu nee ma moom cent la moom foog na ne cent lañ ko Allahu akbar si nga loolu kon loolu mooy nasrullah benn ci ndimbal yi suñu boroom def keroog bi nga xam ne ci lañu taxaw jàmbarloo mu néewal kon ñaari côté yi ku nekk mu néewal la nga tuuti ci bëtu ki ci des waaye nag comme niñ koy gisee bu ñu duggee xam naa ci semaine bii di ñëw wala ci jataay yii di ñëw bu ñu gisee nag bi ñu songantee roofaloo foofu nag wala suñu boroom def yéefér yi nag yàpp ne jullit ñi dañoo doubler ñoom yéefér yi seen nombre muy dañoo nekk 2000 loolu la aaya boobu di wax suuratul Aali Imraan naan qad kaana lakum aaya fii fi atayn iltaqata iltaqata nekkoon na ci yéen aaya màndarga buy wane xikmatullah kene buur yàlla moom rekk mooy def lu ko neex te nag moo jara jaamu keroog bi ngeen dajee Badr beneen aaya bi kantaa bi suuratul anfaal moom day wax ci début bi fii ñu toll aaya bii ñu wax sànq Al Imran moom bu ñu duggantee bu xeex bi commencé lay wax ci noonu ci ngay dajalee aaya yooyu looloo tax nag gis nga niñ soxlaa boroom xam-xam boo xamul nag da ngay ñëw rek ne eh, non ça c'est contradictoire ah, ah. moo tax suñu boroom daa tàggat xam-xamu xeet rahmatullah alayhim dana xam-xamu xeet boroom xam-xamu xeet bu fi kenn jàpp ne tout le temps xam nga ñun dañoo am impression non adduna bi jamono ji moom amul déedéet ñoom duñu jeex boo mooy sa koñ wala ki nga dëkkal sax ci la bokk mais da koo xeet li mu am da nga koo xeeb xam nga ne sax mu ngi jàngale ne jàpp nga ne kii xamul dara wala bo bon am na lu xam ne tollul fenn alors que <laughs> yow bul bul foog ne ñu màgg ñu ngay dégg yóbbul nañ ko dara <laughs> day moom nag du taxaw naan du leen ko wax ndax mosoo gis borom xam-xam bu taxaw nit ñi naan ay xoolal leen maa fi ko xam-xam man déedéet loolu koo dégg mu naan man. mujtahid bu mag laa du ma loolu mooy xamoo dara loolu rek lay tekki kon gis nañ ne kon fii la ñu yem yeneen ci lay saab kon ñaari kuréel yi bi ñu jàkkaarloo suñu borom loolu la def mu bokk ci lenn ci ndimbal yi mu dimbali keroog yonentam bi alayhi salaatu benn bi tuddoon nañ ko muy malaaka yi te loolu wax nañ ne dinañ ci gën a ñëw ci biir ak tamit boobu yi dinañ fi ñëw ci wàllu euh, limu malaaka yi ñaata lañ woon insha allah waaye comme que ñëw nañ fii nag ba dajaloo ba gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam discours bi mu def saxaaba yi soññu leen ba pare ne leen euh, am na ci benn riwaaya da leen ne bu leen leen bu leen def dara lu dul ma jox leen digal. dañu jàkkaarloo leen noonu nag. imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne. hada waqad tawaajaha alfiyataan wa taqaabala alfariqaan wa xadara alxasmaan bayna yaday irraxmaan wastaxaasa bi rabbihi sayyidu alanbiyaa sallallahu alayhi wa sallama wa dajja alsaxaabatu bi sunuufi adducaa ila rabbil ardi wassamaa saami'i du'aa wa kaashifi al-balaa mu ne moom imaam al-Haafiz ibn Kasiir haadaa naka noonu wa qad tawaajaha al-fi'ataan ci la ñaari kuréel yi jàmmaar ku nekk jublu sa moroom wa taqaabala ñu jàkkaarloo al-fariiqaani ñaari kuréel wa xadara mu teew alxasmaani ñaari parti yi nga xam ne tey ñoo nar a xëccoo muy fariqul islaam wa fariqul kufri wa shirki wa tughyan fan lañu teew bayna yaday rahmaan ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala borom yërmande gi nga xam ne amul fu mu ta fees dell ak yërmande wastagaasa mu daldi ñaan daldi sàkku li nga xam ni mooy ndimbal bi rabbihi ci boroomam sayyidul anbiyaa ki nga xam ne mooy sangu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam wa dajja saxaabatu bi sunuufi du'aa ilaa rabbil ardi wassamaa yonent saxaaba yi radiyallahu anhum ñoomi ñu daldi euh, bari nga dégg fu nekk ñu ngay ci ay façon ci ay ñaan di ñaan seen boroom mi nga xam ne mooy rabbul ard boroom asamaan wa samaa ak suuf saami'u du'a ki nga xam ne mooy aji dégg ñaan ñu dellu ci ñoom ñoom ñépp ku nekk di ñaan nga dégg ñaan yi fu nekk wa kaashifil balaa ak boroom bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy dégg ñaan di ko nangu waaye wa kaasifil balaa bu aw ay walla lor dalee ci nit wala nara dal ci nit